gis nga sëriñ boo gis bu nekk bu mag sëriñ a tax may wax kuy jàngale di yaraate di tarbiyawaate taalibe yi ku ñëw wax dara ku wax dara dina xam yow lii nga wax est-ce lii nga ci jublu wala daa am loo loo lëmës ca gannaaw lu la tax wax waaw moo tax nit ñi jàpp ne bon sëriñ bi de moom moom yëgul li xew hein dañuy jàpp ne sëriñ bi moom moo yëgul liggéey giiriir alors que la géej day riir moo leen ko gin a xam sauf que da du ko wane du wane ne xam na li xewa ah. gars yi foog ne moom sëriñ bi ne xamul fii mu ne lu ñu ko waxul nii xamu ko alors que li mu xam bu leen ko waxoon génne ya mais kii xanaa xanaa mais kii kii kii xanaa jinne la ah loolu la moo tax euh, question di nga toog jataayu xam-xam sëriñ day toog jàngalekat jataayu xam-xam ñiy laaj dina xam ku nekk lu tax mu laaj am nañu kiy laaj laajub diingat day détecter léegi mooy mu bu vigilant wee bu vigilant yàgg déglu réponse yàgg xam nit ñi rien lool rek day tax da koy may day xam ki laaj ndax xam ak ki nga xam ne laajub diingat lay laaj <coughs> waaw waa ji laaj ngir laajub diingat day xam ne kii moom kii de toute façon laajub diingat tax mu laaj kii laaj ngir xam xam na ne kii day laaj ngir xam moom xamu ko kii laaj ngir xamle tamit day xam ne kii du pour boppam waaye pour mbooloo mi daa bëgg mbir mii kat mbir na boo xam ne mu siiw la nit ñi foog ne mën nañ ko ndeke mënuñu ko moom mii mën na ko nag waaye dafa laaj ngir jàngale comme ni Seydina Jibril defoon te yonent bi alayhi salaam ba mu ñëwee di ko laaj yoo xamante ne moom moo moom xam na ko yonent bi alayhi salaam ne ko masailu anu aalam mi anil mas'ul mooy ki koy laaj ki ki ki ki kiy laaj ki ñuy laaj ginu la xam ki muy laaj bi mu demee lan la wax hadiisu naa Jibril boobu mu ne mu ne leen est ce que xam ngeen ki fi woon ci beneen riwaay yaa Umaru atadri man man manil rajul est ce que xam nga ki fi ñëwoon léegi mu ne ko allahu wa rasulu alam mu ne ko kii Jibril la jaa li mu yuallimukum diinakum kii Seydina Jibril la woon moom moo ñëwoon doon leen jàngal seen diine kon saxaaba yi gis nañ Seydina Jibril alayhi salaatu salaam mooy ña fa newoon gis nañ malaaka Jibril sauf que forme nit la yoroon ah mu ne leen kii Jibril la dafa ñëw ngir jàngal leen ndax kiy laajte ngir jàngale même bu dee xam na ko mais ngir ñeneen ñi jariñoo ci kooku noonu day am yoolu kii jàngale moo tax yonent xam nga Seydina Jibril dafa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon tontu mais dana kii Jibril la dafa ñëw ngir moo fi ñëwoon di laaj laaj yi ngir jàngal leen ba muy laaj mal imaanu mal islaamu mal islaamu mal imaanu mal ihsaanu mata san ak yu mel noonu bu yooyu yépp yonent ma saa san di tontu ba pare mu ne kooku dafa ñëwoon ngir jàngal leen te pourtant da doon laaj jàngalekat bi nag day xam kan moo laaj ak laaju diingat day xam ne kii moom dafa laaj ngir diingat moom waaw mooy day laaj ngir tester <coughs> bon waa ñu ngi naan am xam na xam na man xaaral man dóor ko benn question kal xool ba xam teste ko daal di koy kii gësam tuuti pour xam boo gafagaam lu ci ne gars yi dañuy coow kese mooy day xam ne kii loolu la xam nga imaamul Buxaari rahmatullah alayhi histoire am bañ la doon nettali loolu la woon mooy ba mu demee Bagdad ba mu demee fële Xuraasaan gars yi naan bo gaa yi naan imaamu waa àddina nag mooy ñëw ci xam-xamu xadiis gars yi génn di ko di ko teeru ba mu ñëwee gaa yi ku nekk préparer say question yoo xamante ne say xadiis yoo xam ne yépp lañ yàq càllale yi ñu juutal ko jël mat nuy baax juutal càllale yi bu nekk créer ay ay ay teg ñu ñëw di ko laaj par kenn kenn ku ñëw laaj dix personnes xaw ma waaw ku nekk laaj cinq walla yu mel noonu wala euh, kenn ku nekk laaj dix mbir yu nekk ay cent wala ay ay ay centaine imaamul Buxaari yi luñ ko laaj mu ne xaw xadiis buñ ko laaj ñi xamul dara nekk ci mbooloo mi commencé jóg ah nii lañuy def rek dañuy tagg nit di la taggal nit alors que xamul dara naan moo fi ëpp xam-xam ak xam na lii ak xamul xamul dara xoolal mu ñëw ñépp ñëw lu ñu ko laaj mu ne xamu ko ñoom ñoom ñuy dem mais boroom xam-xam yi ci ñoom ña defoon kii xam ne yii noo kii mu kii kii gars yi li ñu wax ci moom dépassé na fa parce que biñ gisee mu naan xaw ma xaw ma xaw ma. lañ ne jëli na yii yépp xam na ne baaxut te dina leen tontu waaw ñi xamul moom ñoom moo tax ñoom ci première heure ca lañuy ñuy demee seen yoon waaw buñ ñëwee naan sëriñ bi baax na sëriñ bi di wax sëriñ bi ak mbaaxam buñ ñëwee dañoo bëgg dañuy agsi léegi sëriñ bi def leen léegi waaw moo tax dañ fa toog dañuy toog gis sëriñ bi euh, waaye ñuy dox mu fàqastalu ñaan moo kii bu amoon dara fa yàlla moos dina faqastaloog xam ba caraxam yi dam dagg nii kii bu amoon dara fa yàlla moos yaakaar ngeen ne xam nga noonu la ñuy gise kii bu amoon dara fa yàlla du am oto bu baax sëriñ buy buy buy puusante ci tuus ci ci ci ci ci ci tataayeeg euh, Dakar dem dikk yi xam ngeen ne kii yéen yéen a fi bàyyi seen bopp ah mais ki xam dëgg nag moom yooyu garaawul feebar naag am na problème yoo xam ne manu koo fajat yooyu yëpp dana moom day kuy xam danaan ha ha ha kii sax mooy waaj parce que kuñ la fi wax naan ay ñaanam day ñaan rek mu am loolu bul jàpp ne tout le moom am na soxla yoo xam ne du faju ah ak a bari woon waaw nit ñi nag mooy li euh, Cheikh Abdul Aziz ad doon wax bu Maroc ah radiyallahu anhu boroom al Ibriz mooy moom la ah, Ahmad ibn Mubarak allamtii doon doon doon doon mooy taalibeem bi ci al Ibriz mooy ne lam doon wax rek gis nga gaa yi bind téere yi ci awliya yi di nettali seen dund yi presque ñoom mooy ni ñu def nga xam ne dañuy dindi bépp côté bu humain mooy bu humain quoi boo xam ne nit ñépp lay dal <laughs> mooy yu naturel yeeg ak doon na feebar ak doon na am soxla yoo xam ne du ko mën a faj mu ñaan yàlla nga gis ko mu ñaan ngir lii am loolu mu ñaan du am yooyu yëpp duñu ko wax bu ñuy ñëw di bind di def tarjama yi dañuy wax yu rafet yi kese walla boo defoon lii moom kay ku sell la woon ay ñaanam da doon nangu ay bés sax am na bés boo xamante ne nii nit ñi dañoo bekkooroon lool mbir mi ñu sonn ñu ñëw wax ko ko fa mu toog la ñaan taw bi kii tawaajooju xam na ci moom këne yaag am na yeneen tamit yum ñaan yoo xam ne amul am na yoo xamante am na yoo xamante ni it ñaan na ko amut am na yoo xam ne ñaan na ko amut waaw am soxla yoo xam ne mu ngi ko doon dox amut yooyu yëpp dañ ko bind bu ko defee nag ñu ñu jël yére rek teg yi seen karama yaa gis ay way yi tey way jàpp moo tax gaa yi foo gis dañ naan kooku mënuñu koo roy sëriñ boobu du nit demba du nit sëriñ demba du nit sëriñ paate du nit alors que nit la sëriñ paate da doon feebar fii la doon toog di fàqastalu sëriñ léeg-léeg du reeraa ah, day xiifaa ah, ay ay danki cere lay lekkaa ah, wala tuuti la ciy lekk te loolu des fois nit ñi dañuy ne sax moom moo doon tay di lekk loolu alors que ñoom dépassé lañ foofu fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith lañ nekk mooy bu leen yàlla joxoon ay ganaar ganaar lañuy lekk mais dañ koo amut cere lañ am njuur nii moo tax moom lañ doon lekk léegi ñu bari nag loolu lañ comprendre ku amoon sombi sombi ba mu doon lekk nga foog ne tawaadoo la alors ko mooy loolu la am moom day sant yàlla ci li ko yàlla jox loolu la ko yàlla jox ci lay nekk di ci sant yàlla nit ñi nag jàpp ne moom mooy parce que taalibe bi am nañ lu bari dañ naan la yonent bi alayhi salaatu salaam taalibe bi amuñu woon lu bari saxaaba yi amuñu woon lu bari ah te këram ñu doon ñetti weer cin du fa tàkk te Seydina Ousmane presque man nga ne milliardaire la Seydina Abdourahman ibn Awf man nga ne millionnaire la Seydina mais mais dañ naan la après après <laughs> mooy moom da koo amut amu <laughs> moo tax dund yonent bi alayhi salaatu salaam neex gis nga boo fi nee rek ñu lay wax ay leer ak leer ak leer yooyu man na laa man doo nekk foofu kese da ngay ñëw nag xool leer googu noonu nan la doon dunde ci kaw suuf ndax yonent suñu boroom dane la moom mooy royukaay bi waaw laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana waxu la nga nekk di contempler noonu kese xamal nan la doon dunde ak lan la doon doxale li ko boroomam yónni woon nga xam ne nii la ak lii wa ko ci doon fekk malgré li muy nekk sangu mi def yépp da doon xiif ba jël ay xeer takk ci biir bi parce que amul lum lekk waaw da doon feebar gis nga feebar yu méttee ko doon dal xool mooy liggéey nañu ko liggéey nañu ko te mooy sangu nit ñi léegi boo xamee yooyu noonu xam ne ah walla kon de kii moom daanaka kon innama ana bashar googu kon xam naa li muy tekki mooy ne kon moom man damay feebar comme ñun ñépp moom it day feebar ah dina xiif ko ñu ne dañuy xiif nga xam ne kon mbir yi mooy la doxal diine ji nekkul toog rek yor kurus ak di jaay ay ay ay ay cérémonie ak yu mel noonu ay tànt loolu doxalul dara waaw doxalul dara c'est loolu mooy alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba waaw loolu kese fi loolu moom doxalul dara nga xam ni nii la doon dunde loolu la euh, Seydina kii euh, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh euh, radiyallahu anhu loolu la doon wax këne gaa yi bind yooyu noonu mooy ñoom ñoo problème bi gaa yi am léegi ñu bari lool moo leen ko looloo leen ko tegan ah. waaw mooy yooyu lañuy xool jàpp ci téere yooyu di liir ay wàllu yu sàngam baax na parce que da ngay suuxat da gis ne bon ndekki am na ñu mel nii te tamit mooy la fait que ñu jàpp ne ku ñu tuddul wala yu buñ tuddul bu mel nii nitu yàlla buñ tuddul koo xam ne comme ñi ñu tudd ñi moom ñi mu jëta recense recensé wala ñi mu ci téere yi ku génn ci cadre bii doo ko nekkoo ko loolu njuumte la yow danga leen damaa takk mënoon leen a takk te ku nekk ak na mu mel am na ñuy niroo xaal am na ñoo xam ne doo leen ko foogee te bu bi nekk fii nga gaa yépp jàpp ne moo xoolal waajee moom moo ñuy moo ñuy faral suñu mbalit yi alors que boo mayul moo gën ci réew mi yépp àddina bi yépp moo leen gën waaw xam nga nit ñi ni ñuy xoolee ngën mooy doomu diw doomu diw fan buur yàlla du def loolu buur yàlla daalika fadlullahi yutihi man yashaa'u wallahu dhul fadlil azim gis nga ngëneel lii nii leen gëneelu yàlla la moo koy jox ku ko neex pas yéen ki leen neexaa ah, mais moom ku ko neex waaw moo tax Seydina Omar ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu keroog bi mu nee xalifa robb jaar côté Makka gis gouverneur ba mu teg Makka mu gis ko mu ne ko waayew kan nga bàyyi Makka mu ne ko Ibn Abi Abza man Ibn Abi Abza laa fa bàyyi de mu ne ko ku ibn abi abza mu ne ko mawlan min mawalihim kooku ne jaam la buñ libéré woon bu waa Makka ca waa Makka buñ libéré woon Seydina Umar ne ko ah yow ab jaam nga bàyyi mu jiite waa Makka <laughs> ja ah bu ñu libéré nga bàyyi ma fal la gouverneur Makka nga nga toogal ba Makka di génn ka yor sa intérim ab jaam daal yow nga fa bàyyi daal mooy koo xam ne jaam buñ libéré <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko boo ma waxee loolu de Seydina Omar ne ko tey boo ma wax mu ne ko parce que moom moo leen gën a xam téereb yàlla bi waaw moo leen dàq àtte te moo leen gën a yàlla bi mu ne ko haa boo waxee loolu de man dégg naa seen yonent yéen mu wax mooy yonent bi alayhi salaam man Omar ibn al-Khattab dégg naa seen yonent muy yonent bi alayhi saab mu naan buur yàlla dina yëkkati ci téere bi muy alquran ay nit waaye dina ci waddal ay nit waaw moo tax coow loolu la ku fi inna al qur'ana huwa al mizan al qur'an mooy ah. wax ji wax ji wax ji wax ji ku la ko gën a xam gin laa tënku ci ay ndigaluma ki tere mais moo la gën léegi nekkal doomu ku la neex waaw nekkal doomu ku la neex ñoddil prophète bu la neex xëccal prophète bu la neex nga ne man maay sëtam mu dëggu ci yow bés bu la benn jaam boo xamante ne nii bu jóge fële ca àllub Congo ba laa wax àllub ñoko loko baa bi àllub Bawol bi ñëw nekkoon ak jaam gin laa xam alxuraan mooy sa sàng yow même bu dee sa bàyyi mooy wàllu yu bi dina mag ci kaw suuf moom du ci dara ndax Seydina Omar ne man dégg naa yonent bi alei salaatu salaam mu ne boo ma waxee lii de dégg naa seen yonent mu ne inna allah sa yarfa'u bi hadha alkitaabi aqwaman wa yada'u bihi aqwaman waaw moo tax ñi rot ñépp ña nga xam ne seen bàyyeeg seen maam yi fu kawe lañ newoon ndax alquran ñu ñëw sàggane ko nekkuñ fa seen baay tegoon seen tànk newuñu fa ndax di mbubboo tur sant beeg bayre bi suñu boroom moo lay wàcce sa yonent ma lay saar saaba ko mu ne wa yada'u ak aqwama nit ñi newoon ña nga xam ne sax ñooñ dañuy wàcc da leen di wàcce waaw yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja ñi gëm yàlla te am xam-xamu alquran mais ñooñ la buur yàlla di yëkkati ay daraja wala